kon da gis ne kon al-Fadl ibn Abbas mook baayam ku njëkk a génn àddina Seydina al-Abbas moom moo njëkk génn àddina loolu moo tax nekk fi jàpp ne yow tout le temps sa baay yaa koy moo lay njëkk a génn àddina loolu ay ay xalaatu foo la ah, ah <laughs> bu dee nekk nga mag ba nekk jeune bul foog ne mooy li gaa yi foog ne naan paa bi da li ko fi dese bareetul kat moo la ne li ko fi dese bareetul kam min saqimin wa kam min saxiixin maata min geyri illatin wa kam min saqimin aasha xiinan min addahri ñaata yoon lañu fi gis waajoo xamante ne nii hein kam min saqimin wa kam min saxiixin ñaata lañu gis ku ne pekelek dara dalu ko gaay sax nee nañ sa waay def na bilan def na dugal nañ ko ci tube bi mu IRM ñëw toog ñu ne ko yow c'est tout est ok sa cholestérol baax na sa lépp baax na waaye ca ngoon nga mu daayif waaw mu génn àddina ba mu fa jógee <laughs> mën na romb fii am ab crise cardiaque dal wala lan wala mu romb benn camion yenu ko waaw ñu oo oh, waaja camion ko yenu de wala saret jam la brancard bi nga jaare fa wala nga daanu ci teer wala daal de toute façon <laughs> ta'addaratil asbaab wal mawtu waahidun ni nit ñi deewee moom dafa bari wala explosion de gaz wala leneen wala leneen mooy li la mën a faat dafa bari waaw waxoon nañ la dund moom dund premièrement mooy boo dundee yow mooy ba nga dundee nga jël sa premier pas teg ko ilaa xabri ka jëm ci sa bàmmeel bés bu ne nag lool la yaa ngi def ay pas di jëm ci sa bàmmeel na la nga fexe nag bala nga faa dugg te foofu sunduqul amal la fala mooy kees gi nga xam ne mooy say jëf fa koy def loo fi deful woon doo ko fa fekk toogal fii nag nit ñiy liggéey nga toog di xoole rek jaamul yi yàlla nga nekk fi yow di nekk ay supporteru ay nit xam nga gaa yi lool moom mooy mooy kooku moom kenn ginu koo perte waaw kooku kenn ginu koo perte moom waa joo xam ne dundam yépp da koo jeexal ci supporter walla les supporters supporters moom amul benn njariñ fi mu gën a yéese nag mooy ci diine waaw laa ilaa diine diine yow dañoo wax yow dangaa war a doon sujet di jëf mais nga toog di seetaan nit ñi jaamu yàlla nga nekk fi di supporter ñoo xam ne jaamuwuñu yàlla seeni intérêt bokk nga leen di xeexal di leen meral di leen xeexal lu nekk nga def ko waaw parce que ñoom nee nañ ñooy waa kër diw wala ñoom ñooy Serigne Demba wala Serigne Masamba wala leneen ak leneen yow loolu nga xam ne gaa yi nekk fa te topp ñu dëgg nga leen di supporter di leen xeexal ci loo xam ne teguñu ko fenn ci seeni bakkan kese lañu ko te mooy yow di nga dee ba ñëw ci sa kanamu borom buñ la nee sa dund gi mais yow wa an umrika fii ma ab la yow sa dund sa shaabak sa jeunesse ak yooyu foo ko jeexale nga naan je supporter quoi bu doon sax yow ñi ngay supporter ay borom xam-xam lañ mooy da ngay jà li ñuy def ngay def te loolu ñoom duñ nangu nga nekk ko supporter dañ lay sóob ci biir yi waaw dañ lay wan di la tette ngir nga nga jege leen wala nga mel yow wala nga raw leen waaw defar la loolu lañuy def mais duñu toog di la bàyyi ci loo xamante ne ni kon lool la mooy toog fi jàpp naan paa bi moo mooy paa bi moom xam naa bon paa bi li ko dese bareetu c'est imam al-Fadl ibn Abbas mii moo gën a moo njëkk génn àddina ba bàyyama si Seydina al-Abbas ibn Abdul na lu gudd noonu keroog ba génnee àddina ñoom Seydina Abu Hurayra ñépp ñoo ñëw gaa ñëw ñu saxaaba yu baax yooyu ñëw di ko waajal di ko jullee xilaafa Seydina Omar yépp fekke na ko te Seydina Fadl ibn Abbas moom ci xilaafa Seydina Abu Bakar la génn àddina mooy kon moom bi Yonent bi alayhi salaatu génnee àddina moom tegu ci sax deux waaw tegu ci sax deux mu génn àddina kon nag na la leer ne kon xamal ne mbiri mbiri yàlla lool la yàppa ay ay ay damaa foog peut man maay ndaw wala man ñi ñoom ñuy njëkk dem kenn waxu la loolu